si mbirum xam-xam mbirum diine incha allah partagé leen comme ça ñu ñëw njëriñoo si donc incha allah on va commencer. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu Oustaz Fadel ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi delloo nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk yëpp ñu ngi jaajëfal. waaw euh, li njëkk li ñuy laajte mooy euh, sànq nga dugg si ay détails. Euh, d'abord lan mooy ñi nga xam ne pour ñi nga xam ne ñu ngi ñi nga xam ne xamuñu wala dégg musuñu dégg kuréel boobu wala musuñu leen xalaat ñoom ñan ñooy ñan d'abord est-ce que mën nga ñu wax ñan ñooy quraan yi ñan ñooy ñooñu di woowee seen bopp quraan yi wala ñi nga xam ñoom ñooy naan alquran kese la ñuy topp ñooñ ñan lañ a pare euh, est-ce que dëgg-dëgg war nañ leen woowee quraan yi loolu mooy question bi njëkk bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah waxdahu wasalaatu wasalaamu ala nabi mustafa wala alihi wa asxaabihi wala waaw su fekkoon ne dañuy xamle ndax ci téere bi ñëw na ci am na benn chapitre boo xam ne dañ ko réservé ci historicité mooy mouvement fekkee ne mouvement mën nga ko tuddee mouvement coraniste fi ñu jugee fi ñu jaar loolu ku dénk téere bi chat ni ko fekk def nañ ci ay page yu xaw a xaw a takku mooy fi mu tàmbalee nekk ay eh, ay cas nga ne ci lu teel a feeñ la ci lislaam mais ay cas isolé moo tax wax naan ñi nga xam dañuy wax Alxuraan kese la ñuy topp <clears throat> ñu ngi ciy ñu tudd mooy xawaarij waaye nag ay kaa isole la woon mooy benn benn yoo xam ne doon nañ tàmbale di am seytaane ndax leen di leen bëgg a gëmloo ne ñoom soxlaatuñ yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam ndax soo doon tëgg ñuy wax ne alquran la ñuy topp seen ji doole si bi ñu dellu rek ci seppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ñu génn ko ci li nga xam ne moom mooy processus yoon bi ñu war a jaar ngir dégg message bi comme ni ko kenn ñoom di waxee dañoo jàppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ab lantinoor lantinoor da ngay jël ndox wala suuf mu jàll ci suuf kon yonent bi moom lantinoor dafa ñëw nekkoon koo xam daa ñëw daal di ñu tarif ab mu paree texte bi ci la pare moo tax tentation boobu la bokk ndax boobu seytaane ndax ñenn nit ñi tàmbale woon na lu yàgg jamono yi eh, ñenn ci saxaaba yi balaa ñoo génn àdduna am nañu tàmbaloon génn bëgg a génn yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy eh, ci ab yonentam mooy alquran ñëwoon rek jeex na moom soxlaatuñ ko tàmbalu sax ñoom ndaxte Abu Bakar Siddiq ñi mu njëkk xeexal ci l'histoire nettali soo toppee ba dem ba jeexantal nekkoon natiija lim bëggoon rek mooy ne yenent bi jóge na fi jeex na mooy jël nañ jëlee nañ fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam nañu bàyyi suñu bopp moo tax suñ tënkee ñun ñooy mbooloo ñi nga xam ne ñooy Quraysh bay ñoo xam ne dañoo décider ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam soxlaatuñ ko loolu mooy quintessence seen seen idéologie mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam amatuñu benn amulul ñi benn solo ginnaaw ba ñu tarelee alquran jeex na amatu dara lu ñu soxla ci moom ci tënk Euh, ku dal nag téere bi nga gis détails yi ak historiste bi ndax bii bi nag ku daal di euh, wax nit ñi wala bokk daal di <laughs> détaillé téere bi te liiraguñ ko waaye zone tënk ñan ñooy les coranistes su biir téere nag man coranisateur lay utilisé xam naa loolu nañ ci ñëw ci baat bi tax tuddee leen coranisateur xam naa mooy tontu ci to euh, question bi ndax mën na leen tuddee coraniste mooy quraan yi woon wala quraan yi la chaque soo xoolee ci islam li ñuy xarale askanale mbooloo yi yenn saa yi ñu askanale mbooloo mbir boo xam ne dañ leen caa xam ci ëppal wala ci gàttandu ci laxisme wala ci extrémisme ñu askane leen ba waaye loolu tekkut ne askane boobu ñun askane mbir mi dañ leen ko askane ci askanelu boo xam ne mooy bu baax mooy qadariya li def ko daf ko daf ko daganal te pourtant boo xam ne dañu tuddee qadar koo xam ne dafay ëppal ci li xam ne moom mooy dàq dàq li nga xam ne mooy ndogal kon askan gi leen askan alquran rek mooy benn côté bi benn mooy feeñal ne ñoom la ñuy wax ci seen làmmeñ mooy lu ñu alquran la ñuy la ñuy topp ñu leen ko waaye askan boobu nekk askanal boo xam ne du tekki ne tuddee leen ko rek dafay doon boo xam ne lu leen ciy jublu mooy almadh jublu ñu ca tagg leen mën nañ caa tudd jublu li nga xam ne mooy azzam comme li nga xam ne dañuy tudd chia chia fekk ne euh, ñoom lañuy ñuy woote mooy nekk chia chia wu ahlu bayt la chèque ñëpp ay chia ahlu bayt lañ waaye askanal gi leen ko askanale nekkut ngir tagg da leen ko askanale ngir ne loolu dañu woote woo donte nañ koy la dëgg-dëgg lañu woote woo loolu islam daal di daal di ngàññi la kon tudde leen alquran yi woon du nekk njuumte wala boog nekk loo xam ne suñu xoolee taarix xool ni ñuy boroo xam ni ñi doxalee du nekk loo xam ne nañ ko ngàññi waaye nag yenn saa li gën mooy su fekkee ne mën naa indi laps mën naa indi benn lënt ci bopp nit ñi ñu ndaxee ci ay nit ñu jàpp ne kon ñoom daal seen mbir mooy dañoo bëgg a topp alxuraan rek ko xamut mën naa jàpp ne kon loolu dara nekku ci moo tax su amee beneen tur boo xam ne mooy gën a dëpp ñoom la ñuy la la ñuy woote mooy gën ñoom tuddee leen ñoo xam ne je sais pas euh, réfléchir mooy ci tuddee leen peut-être les ennemis du prophète wala négateurs du la mooy gën a mooy gën a yàlla moo tax ba may bind téere bi euh, am na benn dama doon liggéey ci benn qu'on euh, a traduit pour nour point com dañ ma contacté woon pour révision seen euh, traduction français bi ba may ma gis ne traducteur bi yàlla ko yàlla xare àjjana faatu na dafa jël ba mu ñëw ci wax ci asos mooy ñi bokkaalekat yi daf ko tëggee ci associatre loolu bàyyi moo xam ne c'est vrai que préfixe bi di atre suñ ko jëlee takk ko ci benn mbir lu négatif lay dafay leer te ñun négatif lañu ci jublu donte ci baat bi ci France dana mu ci dictionnaire doo ko fekk waaye mu jël atre bi takk ko ci mu nekk associatre moo xam ne kon mu am benn connotation négative loolu moom ma inspiré ma ne au lieu de les appeler mooy coranisme mu doon loo xam ne nit mën na cee jàpp ne tagg leen ñu daal di koy wëlbati def ko coranisateur moo tax lu ëpp ci téere des fois mun a ma fàtte euh, dama koy def entre guillemets bon ne baat bi nekk kot nii la ñëwee ci ci ci français doo ko fekkee ni waaye baat la dañ ko tëggaat pour mu daal di daal di junj wala bokk wane dëgg ñoom li nga xam ne mooy euh, lañ yeyoo ñu askan leen ko mooy coranisateur mooy koo xam ne ni muy askan ne boppam ci alquran ci anam gu gu wérut la anam gu baaxut la ndax ñoom Euh, la ñu gëm yëpp seen pas-pas lépp lépp la alquran di weddi damay faral di wax ne amul ñoom lu ñuy yëkkati amul lu ñuy yëkkati nag amul exception lu ñuy yëkkati alquran di ko tegtaloo lu it ne aaya boobu ci boppam mooy wane ñoom seenu suufe seenu réer seen ñàkk am alquran kon askane leen ci alquran mooy askane leen askane woo xam ne bu péjoratif la doon euh, moo tax euh, ñu tudd leen coranisaat donte nekkut lu doon forcément loo xam ne dañ koy na ko blâmer nga nit tuddee leen li nga xam ne mooy coranisme wala alquran yi su fekkee dañ koo delloo ci ci baatu ci baatu larab waaye nag loolu tegguut ne tagg ne la wala tegguut ne ñoom askane dañuy askane seen bopp ci alquran askane la gu gu wér la ndax ñoom la ñuy njëkk a weddi mooy alquran la ñu weddi mooy alquran balaa ñu weddi sunna yonente bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam wallahu alam macha allah kon mbokk yi nañ ko déggee noonu euh, ñi nga xam ne ñoom lañ doon woowee quraan yi def mel ni kon coranisateur su nekkee francais lañ koy waxee mooy gën a yaayoo en tout cas mooy gën a rafet suñu woowee leen loolu euh, kon coranisateur yi mbokk bi daf see si ab livre si ñoom livre bu nga xam ne yow mën a yow mën a dëgg-dëgg nit ki mën ko liir yow mën a liir guddul noonu en français la euh, am na ay références yu dul jeex références yu dul jeex incha allah xam naa si interview bi dinañ si jotaat yenn yi yu ndaw incha allah mën nañ ko télécharger si rgr sénégal point com rgr sénégal point com rgr sénégal collé rgr sénégal point com incha allah léegi oustaz Fadel euh, lan lan moo la motiver yow ba nga bind livre si réer gii nii bu nga xam ne moom mooy réeru coranisateur yi ba pare ban objectif principal yow nga nga bëgg nga bëgg a atteindre si bind bi si livre bi ban objectif nga bëgg a atteindre si livre. wala li motiver mu bind ci. coroniste yi wala les coronisateurs wax ne ci benn processus bu général lay luy dugg dafa benn motivation boo xam ne dafa yaatu ma leen gis ne ci at yi yëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi di def ay production sonore yoo xam ne dañ koy dañ koy tasaare ci whatsapp youtube facebook ak ñu def ay recherche yu bare bari ci consacré wu surtout ci Sénégal ci li nga xam ne mooy secte yi nga xam ne ñoom ñoo existé Sénégal ñu def ay def nañu ay vidéo ay audio ci mouridisme def nañu ay vidéo def nañu audio ci euh, tijanisme ci laayeen yi ci ci lépp euh, ci mbir yu bare bare yoo xam ne euh, lu ci ëpp ci li muy dellu rek mooy day dellu ci li nga xam ne mooy mbooloo yi nga xam ne ñoom ñoo am ñoom ñoo existé Sénégal ñu gis na nag mbind moom mooy li nga xam ne moom mooy mooy faral di des ndax tey jamono ji nii jamono dafay avancé technologie avancé mën nañ dem ba lu bari daal disparaître te bind moom dafay des te euh, dafay doon te day visite am beneen public mooy des public bi nga xam ne mooy déglu ak bi nga xam ne mooy seetaan bi doon ko forcément public bi nga na jot na gëstu ñoom ni la nañ ko def ci groupe yu bare bare bare ba ñu tàmbalee mooy def ko bind ko moo tax ci lañ tàmbalee ci euh, donte nekkul sax laayar lañ duggoon bind parce que fii ni amoon na benn secte ñu tuddee la ansaar yu bale benn secteur boo xam ne suuf yi la ñuy suuf yi la ñuy as la ñuy askanale seen bopp ay jigéen kese ñoo fa nekk bindoon nañ ci ay 2013 jotoon nañ bind benn euh, téere ci ci ci ci ñoom. après ñu gis Sénégal nag ne kon mën nañoo tàmbale bind après ñu gis ne euh, àll bi gii njëkk a tàmbale bi xam ne gën a gaaw ndax bariwuñu ñoom ay ay ay ressources wala boog ay ay source ñu bind ci laayeen yi Eh, ñu gis mu tombéeg nag ci Coran yi ñu gis ne ñu ngi tasaaroo bu bëree bëri ci léegi ci réseaux sociaux yi ñu ngi wax ñu ju bëree bare bëri bare am ñenn ñu yóbbaale ah, ñu ne kon nañ tàmbalee ci ci ci ci ñoom ah, ginnaaw laayeen yi balaa ñoo dem ci yeneen yeneen yeneen groupe yi kon loolu mooy ci benn processus bu général la motivation la bu général boo xam ne jubluwaay bi suñu yàlla may gudd fan ak fekkee ak tal mooy bind daal ci li nga xam ne jot nañ ko propager ci audio ak vidéo daal wante nag à chaque registre bi mooy registre wax ak bindu bokkut la ñuy wax fi nekkul dañ koy fóot dañ koy rek mais beneen anam lay doon mais day dellu rek ci même ci même ci même thème yi. jubluwaay bi benn mooy jubluwaay li tax ñuy wax rek ma leen an nasiha diinu nasiha yonente bi sallallahu alayhi wa diinu nasiha dafa jël li nga xam ne mooy diine ji tënk ko ci lenn mooy la religion suñ ko doon tënk mooy si la loyauté. loyauté googu ñuy tuddee yenn saa yi ndax laay biir day dugg ci loyauté mais am na soxee gën a yaatu li nga xam ne mooy euh, laay biir mooy soo say mbokk euh, wala ñoo xam ci islam parce que mbokk da nga bokk ñoom dëkk wala bokk ñoom la ngay loyauté jiitu jëm ci ñoom mooy yéene leen jàmm gi nga xam ne moom nga yéene sa yéene sa bopp looloo tax yàlla sunu borom daal ñuy def ñu gën ci umma yi kuntum xayru umma uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar yàlla daf ñoo def ñu nekk benn communauté déedéet li tax mu def ñu loolu mooy dafa am benn ay caractéristiques yu ñu amee ba ca jiitu ci caractéristiques yooyu mooy lan dañuy digle lu baax te tere lu bon kon loolu mooy jubluwaay mooy digle lu baax tere tere bon te réer yi gën a mag ci réer yi bon yi gën a bon ci bon yi mooy dummuyu alquran te seytaan dafa am fu mu jaare ay nit pour ñu dummuyu alquran mooy daal leen gëm leen ñoom alquran yi dañ ciy dugg ñoom kese dañ ci duggal benn bagage dañ ci duggal teg arab du ci dugg ak xam li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, waxoon duñ ci dugg xam contexte alquran bi duñ ci dugg xam historique xam histoire bi nga li ko xam ne alquran def ci daf ci dafa ànd moom loolu yëpp ñoom jàpp nañ ko dañuy dugg ci alquran googu noonu duggee ci noonu mooy dugg ci les mains vides loolu mooy dungo yi gën a rëy ngi nit ki du mooy alquran mooy bonte gën a rëy ci bonte yi mooy réer gi gën a réer ci réer yi mooy du mooy alquran te bokk na ci anam du mooy ñoom niñ duggee ci alquran ko kon gis ne euh, dafay war ñu daal di euh, dimbalanteeg sunu mbokki jullit ak ñi xam ne ñoom ñoo lam bokk réew dimbaleen ba ñu ñu bañ a réer ci gi ñu bañ cee ñu bañ cee ñu bañ cee kon jubluwaay mooy loolu jubluwaay mooy laajante biir dimbalante nit ñi ngeen ñu dégg alquran ni ñu ko war a déggee ngeen ñu daal di mën a méditer ci alquran niñ ca war a niñ ca war a méditer moo bañ a doon illusion boo xam ne rek nit da koy am jàpp te mi ngi weddi alquran fekk ne moom la muy def ma ngi weddi alquran maa ngi koy wax di ko répété mooy quran yi si amul aaya bu ñu jël rek di ko yëkkate lu la ñuy tegtaloo lu dul aaya boobu dañ di weddi ñoom mooy amut lu ñuy tegtaloo ci alquran moom bu munti doon nag amut sans exception amut aaya ñoom bu ñu yëkkate ko daal di koy waxee na ko jullit ñi waxee waaye aaya bu ñu yëkkati ñoom daal ci am déggin bu wuteeg jullit ñi déggin ci am aaya boobu day tegtale ñoom ci réet lañ nekk ñoom dañuy weddi aaya boobu weddi googu ñu weddi alquran nag la ñu bañ ñu daal ci tàbbal ñenn ci nit ñi ndax ñi nga xam ne ñooy tàbbi ci ci ci mbir yu mel nii ci secte yu mel nii na ci am ñoo xam ne yaakaar du bari ñoom ba yàlla mooy jubal ko neex xam na ñoo xam ne seen xol mbonte moo ci moo ci nekkoon euh, mooy dafa nekk ñoo xam ne euh, ak fisq moo nekk seen seen bakkan njub nekku ca wala boog fisq yi nekk seen bakkan kaccoor gi nekk seen bakkan moo moo ëpp moo dominé yiw go ca yàlla defoon ñooñu kon dañuy dañuy wër rek lépp loo xam ne dina dëppoog seen benn bakkan ca yi nekk nekkul ñoo dañoo objectif nekkul dañuy wër dëgg alquran taxu leen a jóg am na ci ñoo xam ne sax dañuy gis ne l'islam lañ amal problème am na ñoom dañuy gis ne lañ ñu a ñoom wëyal di askan li ba alquran di ko weddi en même ñoo xam ne nag yenn saa yi nag ñooñu ñooñu tax a dëggantaan yoo xam ne yenn saa yi dañuy euh, dañuy am yéene yu sell waaye nag duñu xam lu bari te leen di këf dafay dafay dafay dafay dafay yomb euh, yenn saa yi euh, soo doon su ma daan wala bokk ci njëlbeen ba ma daan déglu ñenn ci coranistes yi sincèrement mosuma ko jëlee au sérieux ay reetaan la ma doon def rek te tellement li ñuy wax dafa doon loo xam ne dafa dafa dafa dafa contradictoire dafa doon loo lu yomb weddi dafa doon lu lu wuteeg xel wuteeg xalaat bu ñu yor te dama la wax ne lii nit mënu koo gëm mais malasaf shadid gis ne dangay ngay xëy gis ay nit ñoo xam ne dangay ngay yaakaar ñoom sax ne dañoo bëgg njub loolu convaincre leen kon jubluwaay mooy loolu rek teg ñooñu mu doon tamit euh, suñu jubluwaay ci suñu defee audio suñu defee vidéo ay bind bokkoon tamit mooy jox dimbalanteeg gëstukat yi ndax ko day soxla yenn saa beneen moroomu gëstukat waaye sooy gëstu nekkut ne ci source principale kese moo lay dimbali même ñeneen ñi nga xam ne dañuy sa niveau la tool toll ci gëstu dal lay dimbali ci daat lay joxoñ ay ay source moo tax production yi noon def sonore yi tamit à chaque ciy wax ne jubluwaay tamit dafay orienté nit ki mooy mu gën a yaatal li nga xam ne moom mooy mu gën a yaatal li xam ne moom mooy euh, euh, gëstoom livre bi ko ci dem ci gis mooy référence yu bari ak yoon yoo xam ne dañ ci jaar ak sax yoonu méditer ci alquran ak yoonu mën a xalaat réfléchir mbay xel ñoom seen contradiction yi nekk mooy lu ñu wax rek jël ko nga xalaat ko rek nga nga daal koy segg rek seggaat ko xool tuuti ak ñu gis ci <laughs> saasa ni li ñuy wax ni yéen a wut euh, yéen a wut euh, yéen a wut euh, yéen a maanaam kon loolu mooy principe suñu wax objectif yi principaux yi xam naa ci loolu lay ci loolu lay ci loolu lay dellu livre la boo xam tamit. mën a doon mën a jëriñ nit koo xam ne yenn saa yi di ngay yenn saa yi dina la donte nekkut moom may jubluwaay jullit nekkul werante nekkut nekk ci polémique mais des fois nekk benn situation boo xam ne tu es obligé daal di échanger livre boo xam ne mën na dimbali koo xam ne francophone la mu dellu ca euh, fekk ci argument yoo xam ne du ko mën a weddi loolu ko xam dafa dafa féttalu rek féttalu daal di wax lu la neex waaye dina ko mën a dimbali su jàkkaarloog lu mel noonu wala fekk keneen koo xam ne mi ngi bëgg a lëntal nit ñi mun na ko faa indil loo xam ne euh, su fekkee ne dëgg la bëgg dina dina génn ci li mu nekk wala mu daal di féetarlu ñëpp ne xam ne da da da féetarlu naam. macha allah macha allah jazakallah xayran am na am na solo lool kon ñu déggee ko noonu euh, livre bii ni kon euh, li ko tax a jóg laayante biir la laayante biir la kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy woote woo quraan nekk ay quraanisateur ah yi. Euh, ñi mel ni ñi ñu xam ñu nekk fii nii incha allah partagé leen live bi partagé bi ñoom ñu ñëw ñi nga xam ne tamit dégg nañ français euh, di lire français ñi nga xam ne sax dégguñu wolof incha allah ñoom tamit partagé leen live bi ñàkkul ne di ngeen gis mu doon si TikTok wala ñi nga xam ne ñoo leen wër ay nit yu naan xadis lii dugg na nii génn ne ñooñu incha allah <clears throat> partagé leen live bi livre bi mën nañ ko téléchargé euh, léegi c'est disponible sant ñi nga xam ne ubbi woon nañ ba pare lien bi mën nañ euh, refresh lien bi incha allah mën ngeen gis ne léegi le livre est disponible sur rgrsenegal.com comme incha allah ngeen ngeen xool ko foofu rgrsenegal.com comme niñ ko bindee nii euh, incha allah di ngeen gis ne livre mun nañ ko télécharger livre bi nag guddul noonu yomb naa lire loolu te dañuy yóbbu incha allah si question bi ñuy bi si topp mooy question bi ga xam ne dina am connexion ak li nga waajee li nga mujjee wax léegi léegi mooy ne euh, Oustaz Fadel. livre bi kan moo ko war a mën a liir est-ce que nit ki dafa war a nekk ab coranisateur pour mën a lire livre bi wala est-ce que n'importe qui moom mën na mën na lire livre bi pour mën see am am jàngat si jëlee. waaw livre bi ñëpp pour ñëpp la euh, niveau niveau de langue bi déjà niveau langue boo xam ne boo bu moyen la bokk la euh, bokk niveau intermédiaire ne nekkut lu poussé loolu lañ ko euh, boo xam ne dafay viser benn public boo xam ne bu intellectuel la képp ku dégg français. un livre c'est accessible euh, pour ñëpp la parce que ay dafa am benn méthodologie boo xam ne méthode de réflexion la mooy benn livre moom bëggoon a am boo xam ne benn touche individuelle sans nag génn ci li nga xam ne mooy faral di mu la boo xam ne faral bind avant na koy bind euh, dafa naa gëstu ci li ñu bind d'une manière générale surtout ci langue arabe ci français maa ngi gis benn téere boo xam ne c'est benn livre boo xam ne c'est c'est mais ma gis ni tasul bu baax après la méthodologie bu mu jël wuute nag bi ma jël te même les arguments tamit diffèrent ba may xool je vais donc en résumé jotoon naa ci lu toll cinquantaine de livres mais ma bëggoon su ma ñëwee mu doon benn mbir boo xam ne dafay focaliser wu parce que coranisateur yi euh, nekkul ñoo xam ne dañoo am benn euh, méthodologie rek wala benn gisin ay gisin yu yoo xam ne day mbëkkante sax nag mooy colonisateurs yi nga xam ne ñoo nekk euh, ci France ñooy faral dégg même aay yi dañuy jël même aay yi yi di jël am ci def am ci gisin yu wute ñoom ñëpp soo jëloon mën nga jël ne autant de euh, de de sectes coranisantes qu'il y de d'individus te loolu moo normal ndax ñu bay dugg ci alquran rek ku nekk dégg alquran déggoo arab dugg rek ngir sa version en français la plupart ci ñoom ëpp ñoom francophone yi tax ñuy daal di am sa réflexion am loo ci génne <laughs> am ci daal di jël sa daal koy interpréter ndax ñoom daal di koy tuddee méditation parce que ñu dañoo interprétation la ñuy parce que dañuy jël traduction la ñuy la basé wu def seen interprétation bopp. nga ko kon dangay dafay am benn multitude mën nañoo lu dul koo xam ne dafay doon al toppe mooy koo xam ne moom dafay ñoo déglu euh, kenn ci Sénégal mooy wax mu topp lu wax mu jël ko mais koo xam ne da ngaa su fekkee da nga leen bàyyi ñoom ñëpp euh, soo jëloon ay coranisateur yoo xam ne mosuñoo déggante mosuñoo gisee ñun ñoo alquran kese la ñuy topp nga jël leen tëj leen ci dugal leen ku nekk ci benn nekk jox leen benn verset ku nekk ngeen ko bindal loo déggee ci verse bi suñu lekkoon mille personnes kenn ci ñoom du bokk ak kenn ci nu mu déggee verset bi parce que benn réflexion personnelle yi ñu jël lenn réflexion boobu nag moom la yàlla bëgg cest à ne li ñuy jël ay tafsir la yonent bi sallallahu moom li mu ko soxlawuñu saxaaba loo soxla mu ne lii la wax te soo leen jëloon soo jëloon def expérience su fekkee def expérience boobu jël leen colonisateur yi mosuñoo déggante mën nañ ko def fii sax jël benn anglophone benn francophone jël benn sénégalais daal leen jot jox leen benn verset boo xam ne yokkut verset bu siiw boo xam ne ñoom dañ ciy faral di wax parce que verset siiw mën nañu dem ba dëppoo ci ñoom jox leen verset bi bàyyi leen ku nekk nola nga wax ñu enregistré loo déggee ci verset bi tu verras que la ñuy wax du doon benn te ñoom yëpp dañuy wax ne lii ma la yàlla wax mais ñoom en quelque sorte seen <laughs> interprétation bopp lañu interprétation xam nag basé wut benn outil bu ñu ci duggee ñoom euh, cancre boo xam ne xamul dara ci alquran moo ñu interprété bare na la yow kon bul jël tafsir diw bul jël tafsir yonente bi sallallahu ale wa sallam mooy ba ma xoolee loolu yëpp ba gis ne kon ba euh, bëggoon a bind livre boo xam ne dafay am benn raisonnement bu différent ak yi ma jot a yi ma jot a mooy basé ko surtout ci d'une manière essayer xool euh, jéem leen tënk ci ñaari yoon ñaari courant yoo xam ne moom mooy yiy distingué wu moo tax ci début livre maa ngi expliqué ni yi gën a distingué Sénégal ci couranisation ñoo xool donte comme ni mu ko waxee mooy seen soo doon jël benn par benn ay euh, sectes yu bari lañ ci biir mais ñaari courant ñoo xam ñaari euh, doxalin yoo mooy distingué wu mu jël ñaari doxalin yooyu noonu jéem a déconstruire la ñuy tabax ñoom wane seen i contrat wane seen seen i seen moo tax yoon bi ñu jël mooy méthodologie la boo xam ne méthodologie bu boo xam daal euh, benn euh, bu wax bu yees la <laughs> bu yees af fii du koy bëgg lu bari na ko wax dem na ko daara alal méthodologie dafa adapté wu par rapport ak li nga xam ne mooy tasaaru adapté wu ak li nga xam ne mooy faral parce que Sénégal euh, mooy coranisé dafa benn waay boo xam ne Sénégal la plupart ñoom ñëpp moom la ñuy répété la muy wax moo tax mu xaw a gën a neex mu xaw a gën a neex ma leen tënk fenn waaw moo tax mu xaw a gën a neex ma leen tënk ci benn ci benn doxalin ndax euh, dañoo jël rek substitut yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo jël waajoo yu noonu substitut yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy waa ji leen di euh, ji leen di waxal di leen defal ay yoo xam ne vidéo deux heures de temps la da leen wax alxuraan leer na <laughs> soxla woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour jàngaluñ julli mu defal la benn vidéo deux heures de temps <laughs> euh, da lay wax ne waroo dem ci benn tafsir waaye moom nag moom da ngaa war a dellu ci vidéo du lu mës a wax ne alxuraan leer na dafa détaillé lépp mais moom dalay expliquer moom te pourtant soo ko bëggee indi sunna pour expliquer ne la lu tax nga expliquer lu ñu expliquer te moom day expliquer day def ay deux heures trois heures de vidéo on ko expliquer waaye yenn sorte lu ma ta Sénégal léegi nag mu xaw a yomb mën leen a tënk fenn waaye soo jëloon daal koy diversi day gis ne ay wax yu wutalee doon yu mbëkkante yoo xam ne ndax ku nekk rek benn da ngay wax loolu sax xalaat rek ci ci li nga jàpp ne mooy waxu yàlla ci ñoom wala boo leen jàpp yàlla sans Euh, te nag seen problème mooy du ñu benn bagage ci tënk rek kon méthodologie bi mooy euh, yoon bi ñu jaar euh, mooy fexe ba ba day construire ñoom li ñu tabax d'une manière générale teg ko ci li nga xam ne moom mooy alquran ak benn réflexion boo xam ne réflexion bu bu approfondie la teg lépp nag ci alquran mooy dañoo dès le début ci introduction bi ñu ngi koy wax téere bi tegtaluwuñu ci la mooy liñ fi tegtalu na alquran da alquran ci boppam moom moo moom moo leeral ne ñoom seen yoon bi réer la alquran ci boppam moo leeral ne seen yoon réer la ànd ak ñoom dañuy faral di wax ñoom alquran la ñuy tegtaloo kon nag leen fekk ci dañuy faral di wax ne soo bëggee déconstruire dara foog nga ko vrai mooy da nga supposer mi c'est vrai loolu nga koy da nga suppose que ñoom réellement dañuy alquran ak sa la ñuy tegtaloo et c'est pas le cas parce que amul benn coranisate bu mu ci doon nag loolu tamit mën nga def l'expérience nga indi bu mu ti doon lu dut ne am na lu bari lu mu gëm jëlug ci alquran am na lu bari lu muy wax jëlug ci alquran dafay wax di rek nit ñi su wax di bari nit ñi duñ bàyyi xel waaye amut coranisateur booy jël ci kaw suuf lu dut ne lu bari lu mu gëm lu muy wax jëlug ci alquran mais da ngay rek c'est vrai da ngay ñoom alquran kese la ñuy toftal la ñuy tegtaloo soo ko supposé nag nga daal di koy déconstruire par rapport ak ñoom li ñuy li ñuy prétendre moo tax méthodologie bi si livre bi c'est ça en fait ko euh, mooy ci alquran la ñu déconstruire ñoom li ñu li doon tabax fàtte naa sax nag laaj bi ma laajoon ak <laughs> je pense que peut-être tontu naa ko parce que euh, may détaillé dem naa fàtte sax laaj bi naa si si tontu nga ko kay tontu nga ko macha allah kon livre bi ñëpp mën nañ si jànge ñëpp mën nañ ci jot. Euh, détail ba ëpp importance te xam naa ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñooy coranisateur yi nekk fii nii ak coranisateur yi nekk si àdduna bi dinañ xam ne kon livre bii nii euh, Oustaz Fadel dafa fexe ba indi ay preuve yu ma xam ne si alquran la ko andi si alquran la ko andee maanaam yéen ni ngeen di woote woon ne loolu mooy seen méthodologie kon Oustaz nee na fexe na ba preuve yi ëpp li muy andi si alquran la ko andee kon boobu dañuy dinañuy dugal kon incha allah si question bi si topp mooy ne naka nga fexe oustaz nan nga naka nga euh, aborder recherche pour livre maanaam naka ban ban méthodologie nga utiliser pour aborder recherche pour livre bi ba pare yan terme ak yan source maanaam nga utiliser principalement boobu tontu nga si parti partie boobu si alquran mais surtout maanaam euh, est-ce que da ngay traiter livre bi comme mel ni dangay ngay radd kase wala da ngay jàngale kase naka naka nga engagé en tout cas livre bi soo koy bindee ban ban méthodologie nga utiliser pour loolu. waaw c'est vrai que euh, livre bi moom rodd la ci rudut lay bokk mais rudut ak jàngale sax benn la rek anam la ci jàngale. ma yonente bi sallallahu alayhi wasallam soo toppee méthodologie bala yonente bi sallallahu alayhi wasallam alquran ci boppam soo toppee méthodologie gis ne méthodologie na euh, muy jàngalee da ca boole lu bari mooy mooy radd radd nekkul lu dul indi nit ki la mu teg daal di koy teggi teggi ci ay preuve mooy nit ki la mu samp baaxut nga sempi ko samp fa la nga xam ne mooy mooy lu baax loolu mooy méthodologie bi euh, comme ni nga ko waxee ci début bi mooy rek dañoo jël ne li leen di dontoo moom mooy moom mooy alquran ndax faral di jàpp ne lii borom xam mi di wax wala boog li nga xam moom la yonent bi sallallahu dafay génn euh, dafa juyoog alquran loolu mooy seen seen seen seen ambiguïté bi gën a mag.

des fois da ngay yoo xam ne euh, pour ñu mun la comprendre c'est très très difficile moo da ngay wax nguy go ñu wax daqaar ga mais bon on a essayé quand même ci ci livre essayé de faire d'être le plus clair possible donc koo xam ne moom moo problème trouble mental mo di nga comprendre bu baax euh, li ñuy wax donc la méthodologie moom mooy lu ñu ko tënk mooy déconstruire ñoom la ñu indi par le corps alquran lañu dindee ñoom lañu euh, lañu lañu indi sans pour autant naan cité lañuy ndaxee nit ñi ñoom ndax soo ñëwoon ne la diw sàngam nee na yonent mi nee na wala diw sàngam nee na ñu ne xoolee ñuy tafsir lañuy indi rek alak ñoom lool ñoom ci lañ nekk ñoom dañuy tafsir ñoom <laughs> euh, ñëw nañ ci indi nañ ko leer nañ ci biir ne tafsir mënoo mënoo ku xam xel la di nga xam ne nit mënoo traduire te tafsiroo impossible nga traduire dara te ko parce que li ngay traduire sens la mooy sooy traduire nga rek jox ko benn sens pare sens boobu moom mooy tuddee tafsir mooy interpréter ko euh, nga sa mooy c'est plus mooy il faut nga tafsir pare doog a doog a doog a mën nga tafsir doo traduire mais mënoo traduire tafsiroo mais bon pour ñu bañ a ndax ñaan mooy les esprits les esprits faibles soo nee xool la ñu lañuy dellu ci nit euh, moo tax ñu daal di faxe ba lépp rek kon source yi mooy alquran léegi nag ba ñu eh, wax ci li xam ne mooy histoire alquran yi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko compiler ah, histoire sunna moom lañ ko compiler dañoo def benn comparaison entre ni ñu compiler alquran ñu compiler sunna pour wane ne benn la soo weddee bi da ngay weddi bële soo dëgëree bi da ngay lool bële loolu bokk na chapitre ne abordé abordé nañ nañ cay téere ndax foofu noonu loolu histoire la ba ñu dellu tamit ci indi nañ histoire tradition ñi nga xam ne mooy les traditions du Coran dafa am histoire ndax ñoom laa lu ëpp ci ay tradition lañuy la dellu ñu wone ñoom ñu wone à travers histoire boobu noonu tamit naka la tradition yi wala histoire tradition bi influencé ñoom seen i seen i gisin te te te yëguñu ko loolu permettre nañ dugg ci les orientalistes xam ne bokk nañ ñu bari ñoom ñoo traduire Alquran ñoom dañuy bari lu ñuy dellu ci traduction orientaliste la plupart rek ñoom duñ ko xam salaf kenn say dañuy xam ci li ñuy lii nii di ko indi jàppeeku ko ci werante dafa lay gis ñoom koo xam dafay ñëw taxaw di la werante ci Alquran wax e ma ci gis kenn koo xam ne ab rappeur la eh, may xoolee statut à chaque fois day jël traduction bi mel ni Alquran wàcc ci français cest da day taxaw di discuter yow ci e <laughs> Euh, wala mu tax di benn mot boo xam di ci discuter di ci def ay di ci génne ay mbir en di ci di ci déduire ay mbir fàtte wala boog ñàkk xam ne li muy def nii lii traduction la cest à sana traduction bu munti doon mënuñoo basé ci traduction bi pour expliquer quoi que ce soit foog nga delluwaat ci source bi loolu nag c'est quelque chose mooy lu banal la moo tax colonisatrice au début doo leen prendre au sérieux parce que li ñuy wax c'est tellement banal c'est tellement bête da naan kii li kenn mënu koo gëm parce que c'est c'est évident gis ne dangay débattre ak moom moo am ci wolof la moo xam ci ci français la day gis na la ñuy taxaw mooy baat ba ci français moom wala baat ba ci wolof mel ni alquran bi ci foofu lay wàcc c'est c'est c'est c'est un problème réel moo tax ñu delluwaat tamit indiwaat histoire nañ ci am na chapitre ci histoire tradition fi mu fi mu jaar ak ni mu influencé ñoom seen i seen i seen i kii te ñu ko mooy suñ jëlee ci côté théologie mooy lu jàllu aju ci wàllu déggin mi ñu am ñoom ci alquran indi contradiction yi ñoom ñu am ci la ñuy saxal indi alquran na mu saxalee sunna loolu yëpp source yi nga benn source la mooy alquran génnu alquran téereb yàlla bi lañ lañ dellu ci lépp beneen wet gi nga xam ne moom mooy côté histoire bi côté euh, compilation yi côté niñ compilé xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ compilé alquran alquran ni mu wàcce da alquran ñoom dañ koy la plupart dañ koy faral di lii mel benn téere boo xam ne benn téere bu bu ñu bind wàccee la donc na benn professeur bu nekkoon bu xaw a kàccoon nag fag di si bind benn livre bu am solo ci loolu tradition orale la loolu nag nit waru koo fàtte parce que loo xam ne dañ ko wàccee successivement mooy dafa ñëw dafa wàcce ay contexte am lu koy taxawaay ci téere mel noonu doo ko considéré comme téere boo xam ne dafa ñëw benn yoon mais ñoom lay gis te alxuraan ciy dugg ñoom nañ ci dugg comme benn téere boo xam ne benn mooy contexte bi euh, l'affaire du contexte. parce que suñu ñëwee ci contexte dañuy xam ne dañuy ils ont du mal kon day jël alxuraan mel benn téere wàcc doon ko la xatte li nga xam ne moom mooy euh, contexte bi euh, bi am ci la wàcce loolu déjà mooy début également bu sore sore sore c'est illusion wu méditer. téere boo xam ne xamoo sax contexte bi nga xam ne moom la wàcce yow doo ko prendre en compte soo koy soo koy soo koy méditer wala moo tax ñu daal di euh, wane alquran niñ ko compilé ni wàccee ci contexte bi foofu na fa ñu dellu wàcce la mooy mooy histoire pour que la personne mu mu saisir jot nañu exemple tamit ci alquran delloo di wane ay versets yoo xam ne ay suurat yoo xam ne bis bu ñu xamut contexte bi ay suurat yoo xam ne ça veut rien dire am nañu exemple yuñ ci ci ci yuñ ci indi soo ko jëlee nit ki nga liiral ko ko ku ti doon <laughs> nga ne ko mu daat lay firil verset bi mu firil la ko wala boog mu wax la lu muy tekki te amul benn contexte verset yooyu wala suurat yooyu day doon suurat yoo xam ne jamono ji amatuñu benn moyen pour comprendre ko indi nañ ci benn ko tabbat yadaa abii lahabin wa tab xamul euh, xam li tax mu wàcc <laughs> ak lu tax ñu wàcc ko kañ lañuy wax te alquran ñëwul daal di koy détaillé suurat boobu noonu en quelque sorte ça veut dire am na ngeen exemple ñu ci yuñ ci yuñ ci ñu moo tax ñu euh, gis na c'était important ñu la indi li nga xam mooy contexte su alquran bi di mu wàcce euh, euh, ngir nit ki mën a comprendre pour mu mën a méditer alquran pour mu mën a comprendre alquran loolu mënu koo mënu koo ko koo bañ a bañ a xam contrairement li nga xam ne moom la coranisateur yi di di di di di prétendre macha allah macha allah kon mbokk yi dinañ dinañu fàttali encore livre bi mën nañ ko télécharger sur rgrsenegal.com rgrsenegal.com euh, gratuitement mën nañ télécharger livre bi incha allah ñu ñu liir ko comme ça ñu ñu jàng si lu bëri. Euh, Oustaz Fadel wax nañu léegi léegi bokk na si lu ñuy jàng mbir boo xam ne dafa doon information bu bu bu bu néew maanaam bu raar bu raar lool man daf ma jaaxaloon dëgg-dëgg ba mu ko gisee. mooy histoire histoire par exemple traduction yi ndax yéen ñëpp xam ngeen ñi nga xam ne ñoo ñëw si live yi di di di di débattre nekk ay coranisateur ñoom ñëpp ay traduction la ñuy basé wu euh, yaakaar naa seetlu ngeen ko kon comprendre histoire traduction yi dafay am solo ak argument yi nga xam ne soo nangoo bii da ngay màbbal alquran soo nangoo euh, sens alquran kase bàyyi lool kon yow sa diine doo ko mën a jëfee yu mel noonu euh, oustaz bi nee na nee na andi na si ay exemple yu bëree bëri man sama bopp gis naa si ay exemple yoo xam ne mosuma ko woon xalaat donc incha allah mbokk yi euh, dañ télécharger livre bi comme am na solo lool macha allah euh, mu yóbbu ñu si question bi nga xam ne moo si topp kon dégg nañ euh, ton bi nga xam ne moom la moom la moom la oustaz Fadel di waxee ak titre livre bi tamit ki nga xam ne moom mooy corani bi wala coranisateur bi mën na ko gis di jaaxle tuuti si ko si si si ton bi ton bi am ndax wax ji dafa dëgër wala wax ji wax ji dëgërul ban moom lan la war a xalaat ci livre bi kon euh, est-ce que am na anecdote wala loo nga xam ne benn moment particulier si bi nga xam ne yaa ngi bind livre bi euh, lool wala lu wala avant loolu en tout cas li nga xam ne moom moo tax euh, mu influencé loolu li tax yow ton livre bi nga bindee ko ci ton boobu ba pare ban ton nga nga choisir pour livre bi lan moo informé ton bi nga xam ne moom nga utiliser pour bind livre bi. waaw bi moom après maintenant loolu doon loo xam ne appréciation personnelle lay doon mais man je pense que c'est un ton boo xam ne c'est très doux di waxee moi <laughs> euh, rek li nga xam ne moom mooy réplique moom euh, voilà dafay euh, sooy critiquer dara benn critique boo xam ne da ngay wone ne c'est faux d'habitude dafay mel ni lu xaw a lu xaw dëgër bon nature nit kam dafay feeñ parce que man ku xam ci ni may radde su ma wax lu sérieux des fois tombe day mel ni lu xaw a lu xaw a di donte nag nekkul sax lu muy ressenti muy am pour man li may wax c'est c'est c'est c'est naturel en fait li rejeté naturel mooy aw takalluf mooy ni ma ko sentiré ni nga xam ne noonu la ñëwee noonu la koy waxee ak tamit tamit euh, c'est intéressant dans le sens où même si c'était pas quelque chose de de voulu su fekkee ne temps bi ngeen dañoo gis c'est dur mais je me dis même si c'est le cas c'est normal ndax des fois rek euh, ñoom li ñu gëm c'est très grave moo tax am na benn chapitre boo xam dañuy wane mooy seen pas-pas ni mu doonee kéefër ni mu nekk aux antidotes euh, aux antipodes à fond du du corps mooy li nga xam ne parce que problème mu kéefër la ñuy wax li ko problème mu euh, loo xam Sénégal rek bii moo gën a grave suñuy wax ci murid di wax tijaan yi wax bon ñaa ci ñaar ñooñ que ñeneen ñi moom c'est vrai que pareil quelque soit fa dañuy wax ci benn benn cercle lañ nekk mooy l'islam mooy nekkul génn ci l'islam mooy li ñuy jàppee muti dëkk ci jaan mooy ci l'islam lañ nekk mais coronisation dañoo dëkkul l'islam c'est-à-dire dañ leen ci l'islam loolu c'est très grave wax da ton bi nag moom mu nekk ton bu grave boo xam ne ba nit ki dafay saisir ne li nekkul ay fo li dugg àjjana dugg safara moo ci moo ci moo ci boo xam ne c'est c'est éternel ça y est c'est fini ko ci lan ci ay nit ñoo xam ne dañuy lekk suuf rek nekk seen kër alquran sax mënuñu koo tari tari bu cub dat lay génn ci loo xam ne moo nekkoon sa yoonu ajjana ndax quelque soit alpha mubtadi bi nga xam ne moom mi ngi ci lislaam euh, quelque soit alpha fekkee ne dafa faatu dañ koy bàyyi ci loxoy borom yow borom mën na koo mën na koo jéggal waaye coronisate bu dee ci coronisate c'est fini c'est-à-dire amatul beneen beneen loolu nag c'est très grave ma ni ki dafa war a dafa dafa war a sentir ci luy wax loolu nii lii nii nekkul ay fo pas ni ko ñenn ñi di euh, di di di di jëlee même si même si des fois euh, sànq moo duggee gis benn koo xam ne mi ngi ñëwoon ci kaw ça m'a un peu étonné tu vois ça même <laughs> refroid je me dis mais ki ñu nekk ci kaw c'est-à-dire non ñu nekk di wax ak nit ñi comme normal non il faut que ñoom ñu xam ne li ñu nekk du islam c'est-à-dire il faut que ça soit clair c'est-à-dire bu ñu jàpp ne wax gi ñuy wax ak ñoom c'est pareil que li ñuy wax ak murid li ñuy wax ak tijaan non c'est autre chose <laughs> c'est-à-dire des fois même ils se permettent ñenn ci ñoom Euh, di di critiquer yeneen groupe yi nga xam ne islam lañ nekk foog ne wala boog war nañ te mën a ànd ak waa na non là c'est deux choses différentes c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom lañuy waxal ci euh, saw yi fay nekk Sénégal ay jullit wax ay jullit lañ donte ñoom si lañ nekk sax peut-être di grawul xawla mën a yóbbu la ci kéefaru leen waaye ci islam lañ tax mën ngaa bokk ak ñoom yenn saa yi moom benn laa mi soogu am waxtaan mais coranisateur c'est-à-dire foog mu xam ne fa mu teg tànkam li nga xam ne ak chrétien di ñoo fi di wax ak ñun di di ree moom ñoom ñoo ko pire sax ñoom ñoo leen yées donc il faut que ton bi mu doon ton boo xam ne bu grave la bu jur donc je pense que naturellement loolu moom moo feeñ peut-être euh, ci ci ci ci bindeen bi mi nga xam li nga xam ne euh, bindee bindee nañ ko ndax nag li nga xam ne mooy yenn saa yi indi nooyal foo xam ne da nga fa indi da Euh, lu fay wuteeg li nga xam ne moom mooy mooy xikma mooy la sagesse beneen bi tamit mooy dañuy gis ne coranistes c'est des personnes qui sont très insolents c'est des personnes qui sont très imbues de leur personne c'est des personnes qui sont très arrogants ñu mel noonu tamit des fois euh, foog nga cest dire pour calmer leen cest dire foog mu am beneen li jàkkaarloo moom foog mu doon ton bu ton bu sévère soo xawee nooy rek day fenn finalement en fait ñoom euh, da ngay négocier ak ñoom en n'a rien ñoom ñoo nekk ci beneen diine bu ko diine l'islam dañuy après ñëw dañu ñu casse la tête comment dire ñu embêté ñu indi ñu ay mbir yoo xam ne mën nañu ñoo bàyyi nekk ci li nekkoon ñu indi ñu ko li ak cest à ñoom liñ nekk nii mën nañ caa nekk duñ ko askan al Quran wallahi coranisateur li ñuy gëm la ñuy gëm ñoom la ñuy tasaare soo ko toppee benn par benn li tam troisième chose maa mooy benn par mooy la muy dellu mooy li ñuy yi c'est dañoo bëgg a utiliser alxuraan bu daal di koy daal di koy daal di koy dëgëral xoolal bu baax colonial Sénégal dafa la ñuy jéem a dëgëral lépp mooy li yéeféer yi jàpp ne loolu moo lu baax moo tax ñuy feeñ ci biir livre bi mooy la plupart ñoom ñooy ci la gis tey nit la am ne de base dañoo am ay doute l'islam en fait dañoo nekkoon ci ay doute yu yu très profond ci l'islam doute boobu nag moom mooy mooy yóbbu ci nifaaq mooy dafa loo xam ne du leen convaincre avant da gis ne coranisatrices nekk Sénégal en li nga mooy gisinu yéeféer yi da leen a convaincre mooy xoolal ci sujet yi nga xam ci la ñuy insister mooy sujet yi nga xam ne jullit ñi dañ cee dañ cee wuteeg yéeféer yi mooy dañuy ñëw di la insister ci musique tàggat na problème euh, jigéen ak góor ñu war a sekk euh, li li li société mooy du moins sax nag sax jullit yéeféer yëpp parce que même dañuy gis ne moralu sax chrétiens yi ak juif yi nga xam ne c'est les orthodoxes moo gën a dëgër bu baax moralu colonisateur yi ñoom fi ñuy dem mooy li nga dépravation bi nga xam ne société occidentale bi mi ngi koy dund ñoom foofu loolu lañ gëm loolu mooy dëgg-dëgg seen gëmee ñu bëgg koo jël nag daal di koy justifier par le Coran moo tax ils suñu ak ñu mel noonu suñu wax ak li pourquoi parce que ñoo bokk moral loolu nag il faut que ça soit clair bu ñu mën a Sénégal dañoo gaaw ci euh, ñëpp bokk lislaam gi c'est-à-dire suñ bàyyee suñ su amut ton sévère bi rek dañ dem ba Sénégalais boole leen ci mbooloo yi nga xam ne moo nekk sax moo nekk moo nekk mbooloo jullit islam yi rafida ba ñu tàmbalee Sénégal foofu lañu bëggoon jaar nit ñi c'est-à-dire xaw nañ ko réussir sax gëmloo tasawuf ne leen gis ngeen ñi lu ñu jotaleeg yéen wala li li leen jotalee ak ñoom moo ñu ñoom c'est-à-dire pour que ñu accepter rafida chia ko benn tariqa ci turuqu Sénégal am na ñu xaw nañ ko réussir su fekkoon nag ñenn ci ñoom ñoo xam ne ils ont compris yoo xam ne xeex nañ leen dañ koy réussir c'est-à-dire ni ñuy tuddee murid tijaan la ñuy tuddee ni tuddee la chi rafida que ça n'a rien à voir autre chose beneen diine la kon si le temps n'est pas perversité dem ba boole leen comme ay jullit yoo xam ne dañoo nekk benn mbooloo rek ci mbooloom jullit ñi alors que c'est pas le cas jëlal nag là commencé à réfléchir soo xoolee seen waa ji Sénégal lu muy jéem a fexe daganal ce waxam sàngara mbaam xuux njaaloo góor yu jigéen lo parce que góor ak jigéen boo xam ne dañuy dajaloo daje nga ne ko kaay ma takk la <laughs> amut wali amut témoin ngeen signé seen contrat loolu eh, loolu mooy njaaloo bu gën a gaaw loolu c'est-à-dire loolu sax le Coran set moom dafay mën a dund société occidentale sans problème ah sans problème parce que li ñu seen moral la yor lu mel noonu nag soo ci wax c'est-à-dire faut que ce soit ferme nit ñii la nekk nii ça n'a rien à voir l'islam loolu tamit bokk na ci li nga xam ne indi nañ ko ci téere bi wane mooy les orientalistes mooy bu tax euh, les occidentaux plus particulièrement les anglais li tax ñu daal di utiliser mooy faay bi c'est-à-dire utiliser euh, les colonisateurs pour mun a détruire l'islam changer l'islam à l'intérieur parce qu'ils savaient que si mooy doctrine bi di colonisateur ku ko suñ ko jëlee ñoom seen colonisation ça va passer crème du ñu am révolution du am kenn parce qu'on fait ils ont des personnes yoo xam ne est-ce que bon l'islam mais en fait ils ont le même moral même vision adduna bi la ñu am que que que que ñoom donc temps bi loolu moo koy loolu moo koy déterminer peut-être sax xaw na xaw na waroon na gën a gën a tar mais on a parlé comment nekkul loo xam takalluf la dafa génn naturel dafa génn naturellement wallahu alam macha allah macha allah kon ton ton bi ton bu authentique la ton bu nga xam ne dafa méngoo ak gravité wu maanaam li nga xam ne moom mooy réer bi nga xam ne si la coranisateur yi nekk wala coranisateur si si réer bi ñu nekk eh, ñu xam ne kufr la eh, kon gravité bi foofu la toll képp ko nga xam ne am nga ko xam ne xam nga ko muy mel ni kuy jéem a dugg si courant yu mel noonu incha allah partagé ko livre bi mën nañ ko télécharger sur sénégal rgrsenegal.com comme ni ñu ko gisee ci chat yi rgr sénégal point com comme ñu ko bindee ci kaw tamit euh, bindal rek rgr sénégal point com livre bi mën nañu ko télécharger gratuitement incha allah ñu njëriñoo si waaw dernière question incha allah euh, ñu gis ne ñun surtout ñi nga xam ne ñoo nekk TikTok euh, ak yeneen groupe yi dëgg-dëgg ay live daj yi wala ay live jàngale bi bareewul noon noonu même su nekkee am na si yu mel noonu ñooy ñooy intéressé nit ñi kon bëgg nañ incha allah xam pour dernière question bi lan nga espérer maanaam livre bi nii nan nga espérer mu contribuer si débat bi mu doon euh, contribution ci débat bi nit ñi par exemple di ko njëriñoo pour débattre est-ce que nit ki mën na ko utiliser pour xam dëgg-dëgg ba pare mën a am ay argument pour débattre euh, wala mën na utiliser loolu pour am ay compréhension dëgg-dëgg euh, compréhension si li nga xam ne moom mooy réer gii nii ban impact nga xalaata am si ñi nga xam ne ñooy livre ñooy lire livre bi incha allah mu nekk dernière question. waaw li nga xam ne mooy ki koy lire te mooy déjà mooy convaincu que ñoom li ñu nekk ay caaxaan la. ni na ci jëriñu ci eh, comme ni nga ko waxee moom moo koy bind dama adapté wu ci ñoom en fait selon moo tax ma wax ne am na benn différence boo amoon ci téere yi nga xam ne jot naa ko lire parce que ñoom it ba ñuy tontu dañoo tontu des coranisateurs yoo xam ne seen jamono la ak lan daan liñ daan argumenté parce que. kon sa argumentation dafay dafay différer dafay tamit euh, évoluer su fekkee mën naa évoluer justement dans sens boo xam ne péjoratif négative mais en fait donc ki nga xam ne moom il est convaincu téere bi dina ko jariñ lii dina ko jariñ dans le sens où ci xam ni nga xam ne lay càkkaarloog ses coronisateurs par exemple mooy des fois erreur bi nga xam ne ki mën na ko mën na ko mën na koo def face ak ñoom mooy saay bu la waxee yëkkatee benn verset rek nga daal di dem wuti na lu weddi loolu après moom loolu daf koy renforcer daf koy réconforter mu ne xool leen ñoom alxuraan la ñuy weddee sunna na doog li nga xam di nga di nga tu vas te rendre compte en fait que finalement <laughs> ñoom verset yi ñuy yi moom mooy wan ne ñoom lañ nekk réer la c'est ñoom ñu jël rek pour di ko jéem a tegtaloo verset boobu soo ko settantalee méditer ko da ngay gis nu mu wane manière claire nu muy dajjee ñoom la ñu nekk ni muy saxalee sunna kon loolu dafa doon benn méthodologie boo xam ne ki dafay doon eh, doon téere bi du bind lépp waaye nga xam ne ñoom lañ lañ jàppee ne alxuraan suñu déggee alxuraan c'est explicite rek dañuy jàpp ne mooy ça veut dire être explicite tout mentionné loolu mooy seen compréhension moo tax wax ci njëlbeen bi dañuy gis ne c'est des personnes yoo xam ne des fois dinañ di ils sont pas ils ont Euh, li mbir yi li ñuy wax ak sax ñoom luñ ko soo comprendre donc moo dama dire livre c'est explicite ça veut dire du mentionné lépp na leen ko lu explicite mooy li ma ci indi exemple dina la permettre même su fekkee dafa génne beneen argument dañoo génne ñoom beneen verset boo xam ne koo génne tout de suite di nga am méthodologie pour xam ne ci verse boobu noonu ngay taxaw d'abord sukkandiku ci pour wane ko ne moom nekk réer la sa à dire pour accepter rek mu ñëw ne la verset sangam nangam nga ne xalaas xaaral mu xool léegi non déet ñoom verset yi ñu utiliser verset yooyu moom mooy wane seen réer boo ci jël nag je pèse bien mes mots sans exception verset bu ab coranisat yëkkati rek ne ver jàpp ne verset bii nii dafay dàq sunna saxal moom nekk soo tafee ci verset ba nga gis ci lu leer nañ donc benn dina permettre ku li téere bi ci dina la ci nga xam coranisat en fait méthodologie bi nga xam ne mooy faral ñoom di utiliser noo koy retourner contre contre eux mooy mën ngaa wax ak ñoom ci rek ñoom ci nangul leen seen diif yi dañuy wax ci alquran kese taxaw ak ñoom ci verset yooyu moo tax euh, ba nga xamee ne defoon naa débat kenn ñoom semestre même pas un débat parce que maa ngi gis waa ji nekkoon bi pas un boo xam ne nekkoon noonu la waroon demee finalement c'était euh, ñoom bëggoon mu amee noonu amee wut noonu c'était juste li ma bëggoon delloo bi moo tax moo leen wax ci cool mais il avait compris je pense mooy ñu taxaw ci verset par verset dès le début loolu la waxoon les condition cest à ko bëggoon ñu taxaw ne ko verset boo jël rek duñu dañuy taxaw ci verset boobu mais mu daal chavité ñu dafay coow jaxase mbir yi après coupé di woo kii di woo kële ba ci voilà c'était devenu n'importe quoi mais le but c'était ça le but c'était en fait montré mooy ne ñoom la ñuy tegtaloo parce que dañuy foog dañuy jàpp ne musallab xalaas ñoom wax nañ ko rek noonu la jeex na déedéet la ñuy tegtaloo yëpp amul dara bu doon tegtal bu wér loolu téere bi loolu mooy je pense euh, li ma ci gënoon a bëgg a génne moo tax seen contradiction yi euh, aay yi nga xam ne ñoom dañ koy weddi ci suñ toppee seen seen seen méthode seen méthodologie euh, moo ko wane juste après ba mu wane ni alquran di saxare di saxalee sunna daal di ci euh, daal ci insister te loolu la plupart avant mooy dañ daan tontoo colonisateur yi ñu ba daan ci insister ci loolu mooy insister ci parce que à chaque fois da doon tont rek wan leen ne alxuraan fay saal sunna ne nekk alxuraan kase lañu soxal moo tax ma gis ne c'est important mooy wax colonisateur bañ la coraniste parce que en fait finalement dafa demoon ba ñu ñenn ñi xaw a nangu ne kon ñoom finalement en fait le problème c'est pas mooy ñoom ñàkk topp yu ñàkk topp sunna c'est pas ça c'est un problème mais le principal problème mooy ñoom ñu comprendre Qur'an kese c'est-à-dire fekkoon ne sa dañuy nangu ne al Qur'an kese lañu war a topp leneen ñoom dañuy nekk ci kéefër na ñoom compréhension bi am ci al Qur'an dafa wuti la al Qur'an di wax c'est normal nag parce que téere bi làkk bi ak ñoom dégguñu moo ñu muy wax mooy francophone jànguñu ko xamuñu ko duñ dugg ci dara xamuñu contexte xamuñu dara donc li muy dimbali ku nekk ci réseaux sociaux yi nga xam ne ci plateforme yi nga xam ne c'est plateforme échange la yoo xam ne nit ñi dañuy faral di di débattre ci lu bari euh, ci ci ci diine échanger sujet nit yi mooy méthodologie boobu noonu méthodologie xam ne en fait ñoom le prince par rapport le premier problème mooy ni li ñuy wax ci li ñuy waxal alquran kon waxu ko li ñuy wax ne moom la yàlla di wax yàlla waxu ko te méthode yi mooy lan mooy taxaw ak ñoom ci verset yi c'est-à-dire taxaw ak ñoom ci verset yi xool verset ba jiitoog ci des koy faral wax ñoom parce que dañuy y est daal dem ci leneen même le nañ taxaw ci verset bi taxawal ci verset bi nañ xool verset bi jiitu verset bi taxaw ca et tu verras que en yi ñuy wax ñoom yi ñuy utiliser ba yëpp dafay ñoom li ñu nekk nekk réew la loolu benn la rek ci li xam ne mën na koo mën na koo mën na koo jëriñ am na yeneen tamit yoo xam ne ay contradiction yoo ko tuddee des preuves factuelles ak yoo xam ne ko tuddee ko fekk ci téere bi mooy loo xam ne c'est factuel amul dara mooy de certitude amul dara la lu ci nit ki mun a wax lu dut mu daal di fetteelu mooy ën nañ ko ci dee ay contradiction xam ne c'est factuel ay verset yoo xam dafay won c'est impossible amul nit ki fu mën a jaar mu dégg ko jëfe ko lu dut ne il a besoin de d'autres choses ën nañ ko ci yenn yi parce que dañoo tënk rek ci téere bi ën nañ ko ci yenn adoration yoo xam moo mooy les les fondamentaux wala boog les les fondements d'islam nañ ko ci li nga xam ne mooy exemple ci zakat ci aj ci julli pour wane ne coranisar bi nga xam ne dañoo supposer ne moom vraiment alquran kese lay dellu di ngay teg ci téere bi ay preuve yoo xam ne ci quran yoo xam ne amul benn moyen ñaari moyen la am soo mu dellu ginnaaw soo mu daal di féetterlu li nga xam ne noonu la ko yéefal defee c'est-à-dire ne pas comme fa nañ nit ñi dañuy jàpp ne mooy l'endettement dafay wan ne nit ki dafa nekk ci ci dëgg xamuñu ne ba alquran bii nii euh, ba mu wàccee euh, ba léegi am nañu koy lii di ko jàng teewul ñu entêté wu bañ koo topp entêté wu ci benn bi ça pas dire que da nekk ci dëgg wala boog argument yi la indi leerul argument yi day leer nañ mais ñu bari ci ci nit ñi euh, duñu duñu duñu gëm ñu bari ñi doon ay ay mais le fait que toi nit ki déjà ba dafay gën a renforcer ca sa conviction bi nga xam ne alquran gii nii mooy dëgg li nga xam ne noonu la sunna nekkee nekkee dëgg dalay permettre tamit nga daal dimbali ñi nga xam ne peut-être dañoo xaw a euh, ils sont perdus dalay permettre soo jëlee méthodologie bi ak mbir yooyu noonu nga utiliser ko euh, dollu ci parce que euh, réflexion la boo xam ne nit ki après mën na ci day doon lu koy dimbali rek au début mais après mën na moom sax réfléchiraat ci yeneen mbir gisaat yeneen i faay yoo xam ne di gis seen argumentation mu daal ko ci mu daal di ko ci dolli wallahu taala allah macha allah kon si si gàttal eh, livre bi dafay utiliser méthodologie qur'aan yi ñoom li nga xam ne mooy seen seen woote dañuy woote ne nañ tënku si alquran te day wane ne ñoom suñ tënkoo si alquran kase ñoom méthodologie boobu mënuñ ko appliquer ndax mënuñ taxaw si benn aaya kase eh, dëgg-dëgg li ñuy wooyee ñoom seen bopp di ko wooyee tadabbur dañ ko mën a def dañu mën a méditer xóotal si benn aaya kase taxaw si ñoom duñ ko mën a def kon libre bi dafay wane d'abord ay indi ay argument li ñuy woowee argument positif liy saxal li nga xam ne moom mooy saxal euh, euh, sunna andi na ko andi na tamit ay argument négatif maanaam argument yi nga xam ne day dàq day dàq coranisateur yi seen gëm-gëm day dàq gëm-gëmu coranisateur yi andi yu bëree bëri bëri si lool te argument yooyu dafay utiliser ñoom seen bopp seeni méthodologie wax dëgg yàlla xanaa benn quran wala coranisation dëgg-dëgg ku nga xam ne dëggu na si loolu war na fexe ba jéem a ut allah lire ko livre bi mën nañ ko am si rgr sénégal point com incha allah mën nañ ko xool mbokk yi sénégal point com beneen information tamit livre bi dafay andi ay point si euh, histoire bu doon histoire par exemple euh, yenn yenn traduction yi si alquran traduction yi ndax ñoom si traduction la ñuy ku si la ñuy basé wu livre bi dafay andi kon histoire di expliquer di expliquer eh, histoire traduction traduction alquran ba pare ñoom naka la ñuy am yan problème la ñuy am bu boobaa su nekkee dañuy tënku si traduction kese livre bi tamit dafay andi eh, pas en profondeur mais dafay andi si lu doy te loolu dëgg yàlla information la man personnellement boo xam ne dëgg dëgg dëgg sama fasciné mooy eh, histoire sunna dëgg dëgg dëgg dëgg sunna ndax argument positif yi da siy nekkaale histoire sunna am na solo kon incha allah mbokk yi nañ fexe ba jot ko. Euh, képp ku xam ne am nga am mbokk wala ab xarit euh, wala ku nga xam ne moom mu ngi fii nii di bëri bëri wax di tympaniser paniser ñi dëgg-dëgg ay ñoom ñoom u xam ngeen ki ñuy wax ñoom xorom xam ngeen ni ñuy wax ñoom alkaati et cetera ñooñu noonu suñ demee ba bëgg sonal nit ñi incha allah nañ fexe ba liir livre bi partagé leen rgr sénégal point com ñu fexe ba lire livre bi incha allah euh, bu boobaa nañ ñëwaat comme ni ko Oustaz Fadel waxee macha allah livre bi kon dafay permettre ñun ñi ñi nga xam ne ñoom ñu ngi gëstu si si daawa di daawa day permettre ñi nga xam ne ñu gëstu si seen i diine di jàng seen diine ba pare di bëgg mucc si yenn euh, réer yi incha allah da leen di permettre ñu mën a am ay argument yu dëgër basé sur le Coran pour mën a pour mën a génn en tout cas si si problème yooyu ton livre bi ton bu authentique la ton bu dëgër la waaye ton bu nooy la tamit si ki nga xam ne mën na dégg euh, jazakallahu xayran Oustaz euh, Oustaz Fadel kon question boobu moo nekkoon dernière question euh, semaine prochaine incha allah dafay def question réponse bu soobee yàlla kon ñi nga xam ne jot nañu lire livre bi su nekkee am nañu ay question bu soobee yàlla incha allah ko préparer euh, semaine prochaine incha allah euh, ñi nga xam ne tamit jot nañu lire livre bi te d'accord mooy qur'anisaat rek ñoom seen dañ préparer seen question ñu ñëw dañ préparer seen question ñu ñëw waaw dañ seen i question ñu ñëw incha allah bu booba peut-être dañ mën a am ay réponses nest o pas Oustaz Fadel incha allah lañ e, ko def noonu même su fekkee ne xam e, e, naa ne question yi mën na mën a doon question yoo xam ne dinañ dina xaj ci benn jotaay yi mbokk yi fi nekk yéen béylu même yéen tamit mën leen tontu sax même si on n'est pas <laughs> là même fekkee ci livre bi la soo ko lire ci les réponses sont di profité ci occasion pour remercier mbokk yi nga xam ne Euh, relire nañ livre bi euh, waa commission ad hoc waa setantal bu nga xam ne relire nañ ko jàppale ñu ci euh, correction bi ak rectification di ko di jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne ñu moom panel bi je pense panel bu bay loolu te merci Mbeex Goujo am na ko yàlla subhanahu wa taala mbokk yi nga xam ne ñëpp ñoo ngi jàppalante di débalante ci li nga xam ne moom mooy moom mooy daawa bi nga xam mooy daawa ahlu sunnati wal jamaa bi nga xam ne mooy daawa islam luñ jublu rek juxut yi yëpp benn jubluwaay kese la mooy xettali suñu bopp xettali suñu sunu suñu waa réew di ñaan yàlla suñu borom lépp lu ñu ci def bu doon lu lu sell ñaan yàlla surtout may ñu may ñu ñu sellal daan ñu may li nga xam ne moom mooy moom mooy tawfiq léegi nag production boo gis production nit la nit moom dafa nite lu ñàkk ne dina am mbir yoo xam ne mën naa des wala loo xam ne njuumte la wala mbir yoo xam ne c'est amélioré loolu mbokk boo xam ne tamit gis na ko ci bu ma hésité ñu faire part comme ça ci yeneen publication yooyu bokk su fekkee dañ ko war a réédité euh, ñu daal di koy ñu prendre ko ñu prendre ko en compte ndaxte dara dara matut amut lu nit di di produire mu daal di nekk loo xam ne dafa dafa dafa mat barakallahu fikum macha allah barakallahu fikum wa fikum barakallahu ustaz mbokk yi ñu ñaanal mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi def jël seen temps ak seen alal euh, di ko def si jàngale si partager xam-xam si euh, soñante si lu baax di di di di soññ nit ñi si def lu baax ba pare di leen tere lu bon ñu leen di ñaanal yàlla may leen euh, ay xasanaat jeex yombal leen seen mbiru dunya ak seen mbiru àllaaxira macha allah mbokk mi bind na bi mooy deuxième livre bi incha allah di nga ko gis si RGR mu ngi nii c'est déjà disponible comme mën nañu ko télécharger foofu am na yeneen livre yu mu jot a bind aussi mu ngeen ko fekk incha allah am na yeneen mbokk yu nga xam ne ñu ngi gëstu ba pare ñu ngi bind ay articles macha allah ay articles si diine ak ay articles si mbiru xam-xam yu bëri euh, setantal point sn setantal point sn boobu tamit bokk na si site yu nga xam ne mbokk yi ñu ngi fay partager ay articles yu bëri incha allah euh, dañuy dañuy dem di di xool mbokk yi li ñuy produire en tout cas Euh, ñu siy jàng ñu siy gëstuwaale euh, macha allah livre bi complet na euh, bëri na bëri na ay ay ouverture yu bëri début de lecture la pour ñu bëri ba pare maanaam ay début de réponse la pour ñu bëri incha allah te loolu yépp ñu basé ko si alquran ak sunna xam naa ñu ñu arrêté foofu incha allah interview bi di ñaanal mbokk yi yàlla na leen yàlla sàmm yàlla fay leen seen baax Euh, si par rapport ak li ngeen ñëw di jàppale en tout cas si di jàpp si daaw bi euh, ba pare ngeen partagé waat livre bi bu soobee yàlla loolu xam naa duñu duñu duñu tàyyi si di ko wax dañ partagé livre bi ñi nga xam ne ñoo ko gën soxla comme sax ñu jàng si bu soobee yàlla donc sur sur in incha allah débat bi euh, interview bi jeex na xam naa dañuy may ñeneen mbokk yi incha allah ñu ñëw peut-être def ay si ñi nga xam ne jotuñ livre bi lire livre bi ñi nga xam ne jotuñ lire bi te xam nañ question bi incha allah Euh, xam nañu euh, kuréel yooyu noonu coranisateur yi incha allah mën nañ ñëw si euh, si sujet bi bu soobee yàlla Oustaz Fadel moom mën nañ ko mën nañ ko yeewi bu soobee yàlla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa man tam maa ngi yeewee ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu